farraqahu ad-Daymaani radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma alhamdulillah kon bu soobee suñu boroom tabaaraka wa ta'ala tey ñu war a continuer fi ñu yemoon ci jotaay bi ñu génn walillahi alhamdu wal minna jeexaloon nañ ba léegi ci muqaddima di ci mbëmbëstal mi ci introduction bi faslun fi dhikr bunt bi nga xam ne pàcc bi nga xam ne sous-chapitre bi nga xam ne moom la defoon ci tudd boroom bi tabaaraka wa ta'ala voilà euh, da bala ñu continuer voilà mooy keroog bi ñuy wax ci wàllu créekat yi ñi nga xam ne dañuy sosi xadiis voilà mooy waxoon nañ la ki mel ne al-Kalbi dafa jëfuur voilà boobu dañu juumoon ne mooy lu mu jële ci Ikrima non mooy Abu Salih mooy mooy càllale bu siiw boobu al-Kalbi an Abi Salih an Ibn Abbas voilà càllale boobu la ne woon lu ma leen nettali rek waaw waxoon ko ñoom Seydina Sufyan ibn Sa'id ath-Thawri rahmatullah alayhima ndax baayam it boroom xam imaam Sufyaan baayam ci boroom xam-xamu xadiis la bokkoon rahmatullahi alayhim waaw waaw moo doon du du du du du du al-Kalbi an Ikrima non an Abu Salih an Ibn Abbas mu ne lu ma leen wax rek jële ko ci Abu Salih mu ne Ibn Abbas nee na loolu man maa ko créé wal iyaadu billah loolu lu garaaw la léegi nag tey insha allahu taala sëriñ bi ginnaaw bi bi nga xam ne kon ñu ngi ci mbambastal mi boo seetloo ba léegi ginnaaw euh, lam ubbee woon ba léegi mu ñuy wax nan lañuy dundale waxtu yi te boo seetloo bunt yi mu def nii faslun faslun ah faslun fi sow ah waaye faslun fil wirdi ah faslun fi dhikri yii yépp waxoon na lu jiitu waxoon na lu jiitu bi nga xam ne ci la doon wax boo fàttale ko pàcc ba mu defoon ba muy njëkk a tàmbali ah defoon muqaddima faslu ba mu ca tegoon su chapitre boo bële ah foofale xam nga doon na wax naan bi mu naan wa amiri lawqaata bin nawaafili badal faraidi bila taghafuli wa hakadha bi sawmi wal awraadi wa dhikri wal fikrati fit tamaadi wa bi tasadduqin wa jadhbil maali ila dhawil haaji li wajhil waali gis nga baytu yooyu noonu bim naan dundalal sa waxtu yi ci naafila yi gis nga dafa njëkk a wax naafila yi moo tax bi mu paree ci tanbihaatun wa tatimmatun akhrajtuha min adh-dhahabi wa ghayrihi wa ghayrihi teg ci hikmatun balighatun min al-iqtibas foofale boo faslun fii ma tu'ammaru ma tu'ammaru bi al-awqat bàcc ba mu defoon ci li ñuy feccalee di ko di ko feesal di ko dundale waxtu yi foofu ci naafila yi njëkk a tudd fii ne dundale ci say waxtu foofu moom rek la fa def boo fàttale ko fa la doon waxee naafila yi ah ay rawaatib yéeg yooyu salaatu duha yooyu bi mu paree ci lool gis nga lim ci teg ci bayt bi da dawoon dundalal sa waxtu yi ci naafile yi ginnaaw farata bu ko sàggane wa hakada bi sawmi naka noon ci woor moo tax ba mu paree lool faslu bi mu ci teg dafa def faslun fi sow pàcc gi sous-chapitre ab dog buy wax ci wàllu koor léegi mu ba mu paree ci wàllu koor googu faslu boobu mu defar moom mu teg ci lan ca bayt yi ñu jóge wa hakada bi sawmi wal awraad yi ca awraad yi mu ne ginnaaw gi nga dundale ginnaaw naafilay julli yi woor mu ne wal awraad ak wirdi yi moo tax mu ne faslun fil wirdi ah ab chapitre ab pàcc ngi ci wird ba léegi mooy la mu waxoon foo fële moom lay tas waaw di ko di ko takkantal di ko leeral ci loolee nga xam ne moom ngay dundale sa waxtu yi niñ koy defe moom lay tas foo fee moom lay tas fii ñu nekk léegi kon moo taxoon ñu gisoon faslun fil wird léegi lan la ci tegoon mu ne woon wa kadha bi sawmi wal awradi wa dhikri mooy bunt bi ñu génne faslun pàcc bi ñu génne faslun pàcc am dog fi zikri ci wàllu zikri te moom la tuddoon fële léegi nag bi mu paree kii foofu wa zikri lan la ci teg wa zikri wal fikrati fit tamadi mooy fikra te moom lañu wër a gis nii moom la def faslun fil fikra gis nga boo seetloo mooy mbir mi sëriñ bi radiyallahu anhu lam na waxoon dundal ko say waxtu moom la jël di ko tas ci ay pàcc yu ndaw di la ko leeral di la ko fii tafsiili ma tu'ammaru bihil awqaat mu tàmbalee ci julli ndax moo gin a naafilaay julli moo gin a màgg jóg dem ci koor après dem ci wirde yi après dem ci sikar te moom lañ mujj woon gis tey ñu war a gis bim ci teg muy faslun fil fikra muy faslun ab pàcc te gis nga bu paree ci fikra bii bu ñëwee ci bunt bi ci teg dinañ la wax ni mu wax baytu boobu rek boo gisee la ca tegu wa bi tasadduqin wa jazbil maali loolu ngay xame kon ban faslu moo ci teg mooy faslun fi sadaqa ndax dane wa bi tasadduqin waaye del feccali di dundal sa waxtu yi di saraxe di bi noo koy defee wa jazbil maali ak di bëj di xëcc alal ilaa diwil di ko xëcc di ko génne ci sax moomeel ilaa dawil xaaji ci ñi nga xam ne ñooy boroom aajo yi li wajhil waali def ko nag ngir borom bi nga xam ne mooy kilifa gi méngoo mbiri ñëpp ci ngir moom képp moo nax ginnaaw bunt bii ñuy gis mu def faslun fi sadaqa wal infaqi wa silati rahim loo mooy noonu boo ko kiiwee rek da ngay tram bi ni nga xam ne noonee lay doxale sëriñ bi radiyallahu anhu léegi après mu teg ci nag ci wàllu tilaawa après ak yooyu ah, ak ni ñuy kii wàllu alquran après ci tasawuf après nag mu daal di dugg ci bunt bu njëkk bi al baabul awwal comme na mu ko waxe woon ne muqaddima laa koy tàmbalee am ba mbëstal après ma teg ci ay bunt yoo xam ne gisoon nañu ko dinañ ci ñëw ci gàttal loolu mooy li nga xamante ne nii moom lañ war a gis kon bunt bi nga xam ne moo tegu ci bunt biñ génn di faslun fi dikri muy faslu nga gis muy bunt bu amoon solo ci wàllu sikkar di tudd borom bi tabaraka wa taala ci yoo xamante ne nii rawatina ci salaatu ala nabi ah sallallahu alayhi wa di def ay tahlil <coughs> ay <coughs> alhamdulilah def ay alhamdulilah def ñi nga xamante ne istighfar ak yo <laughs> ak salaatu ah <coughs> ala nabi alayhi salaatu wassalaam waxoon nañ la foofu bi ñu koy gis que ne <coughs> bari na léegi suñu jamono. <coughs> ñoo xamante ne dañuy bañ naan bon waxoon naa la ko ci gàttal ne ñi naan ay dalaa'ilul xayraat oh yii moom ay kii la quoi ay bidaa ay yii moom moom ay. ay bidaa la walla lii jar na ay ay salaatul mashisiya <coughs> yooyu ay ay ay ay ay bidaa la waxoon naa la lool li nga xam ne mooy ñàkku xalaat ki koy wax te fan la gise yonent bi alayhi salaatu salaam ne jaam ñi ne jullit ñi yéen salaatul ibrahimiya kese ngeen war a def ba nga ciy gis ñenn ñi <coughs> yoo xam ne eh, waxuma nag ay lamdaade ñoo xam ne ay sëriñ lañu mooy nekk seenu sëriñ bu ma nee sëriñ nag mooy ay boroom xam-xam en tout cas mënuñ leen ne duñu boroom xam-xam waaw te liggéeyal nañ malgré tout liggéeyal nañ quand def nañ ci sunnaay yonent ma sa saab am na lu ñu ci liggéey quand waaw ak tamit tasaare diine waaye seen ñàkk a comprendre loolu affaire bii nii tax na ñuy daal di dal ñi nga xam ne ñooy ahlu tasawuf ak sëriñ seek ak suyuux yi mashaayixu suufi radiyallahu anhum ci azkar yooyee nga xam ne moom la ñuy def ak salaatu ala nabi yi nga xam ne moom la ñuy def waaw am na kenn koo xam ne ci seen sëriñ yu mag yi moom dama ko liir ab fatwa buñ ko laajoon moom mu ne par exemple salaatul faatihi lima ughliqa moom moom moom ñu laaj ko ko muy tontu naan naan naan naan naan naan salaatu bii julli ci yonent bi alayhi saa salaam nga xam ne qad ixtaraahu tiijaaniyuun ne tiijaaniyuun yi <laughs> mooy les tiijaan yi ñoo ko ñoo ko créé wal mooy lool ngandum problème la nga ne ma lan la nekk benn problème si tijaani ñooy dañuy def salaatu ala nabi dañuy def salaatul faatih te siiwee nañu ko même bu dee du ñoom rek ma la mais c'est que problème bi mooy dane moom gaa yi ñoo ko créé te buñ la laajee ci wax ci ci ci masalaab diine ndax masalaab diine lañ ko laaj moom cheikh la ci diine <laughs> voilà cheikh la buy jàngalee am ay taalibe yooyu ku ñu siiw la bu ma waxoon turam fii mu ne gaa yépp xam ko mooy ñooñ xaw gaañu génn àddina côté l'an mille ci Serigne Fou nga xam ne ñu siiw lañu ci wàllu monde arabe beeg yooyu ci ci golfe ci ki euh, péninsule arabique bi foofu mais <clears throat> mu ne gaa yi ñoo ko créé salade bi nga xam ne euh, euh, tiijaat yu na yee ko créé wala iyaadu billah <clears throat> loolu laa la ne <clears throat> mu ne même bu dee ne sax ci baat yi boo gisee baat yi salaatul faatihi comme niñ ko jàngoon allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-faatihi lima ughliqa wal xaatim lima sabaqa ba ni mu jeexe amul dara lu ci garaaw walla li muy wax bon loolu dëgg la mais quand même ah, bi mu reconnaître lool mu ne affaire bi malgré loolu yëpp mooy bàyyi ko te dañ koo war a teg fee day day jàng si lii rek yonent ba saa saabu ma ne man problème bi sax du fi ma doon wax dëgg mooy dane gaa yi ñoo ko créé mais loolu demewul noonu que salaatul faatixi li maa ughliqa eh, ki nga xamante ne moom ci moom la ko moom la ko borom bi jox mais kooku kooku noonu mais dund na bi may dund kooku Seydina Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu anhu mais mais kaneeku loon aj àddina ndax ah, ki a ah, ah, Cheikh Seydi Mouhamad al Bikri radiyallahu anhu as-Siddiqi te dëkkoon Misra Misra Égypte mais moom la ko yeneen moom la ko suñu borom jox mu ngi gane àddina l'an 899 ginnaaw gàddaay yonent bi alayhi salaam génn àddina l'an 952 hein muy entre année bi mu mooy ci ginnaaw gàddaay yonent bi alayhi salaam bu dee li nga xamante ne mooy atum grégoire mu mu tolloog l'an 1493 ci la gane àddina génn àddina li nga xamante ne nii mooy l'an 1545. kooku noonu léegi yow te <laughs> pour walla rek moom moom moomu la suñu boroom jox salaatul faatihi moom la ko wan ginnaaw ba mu ko doon ñaan ay ñaan yu bari ngir boroom bi daal di koy jox euh, salaat boo xamante ne nii bu bari jagoo la bu làmb li nga xam ne ñoo ko jiitu woon mu yàgg koo ñaan suñu boroom daal di koy jox léegi <laughs> léegi nag beneen affaire am na mooy euh, euh, <coughs> gis nga année yi l'an mille 493 génn àddina moom Seydina Muhammad al Bik Seydi Muhammad al al Bikri as-Siddiqi génn àddina la 1545 léegi loolu benn wax la nga ne ma waaw waa léegi <clears throat> ma ne la mais xam nga gisoon nañ fi euh, euh, bi ñuy gis baabun fil wirdi gisoon nañ Seex Ahmad Tijaani kañ la kañ kañ la gane àddina moom waaw l'an 1200 1100 1150 ci ginnaaw gàddaay yonent bi alayhi salaam génn àddina la 1230 alors que kële moom mu ngi génne àddina la 899 génn àddina la 952 kii moom génne àddina la 1150 cent dëppoo ay la 1700 1737 génn àddina la 1815 kee moom juddu woon kee mu ngi juddu ay la 1493 moom moom moom moom moom lañ joxoon salaatul faatihi léegi nan nga bëgg a wax ne. léegi moom ki ñëw ginnaaw après ay siècle siècle moom moo ko créé. non c'est moo tax c'est c'est tellement grave quoi boo ñëwee bay wax ci mbir même bu dee d'accord ci quand même mooy objectif la waaw loolu lépp pour wax ne quand même moo tax seen taalibe yi li boo gisee man may xaw a taxaw ci yi mooy yërëm ñi nga xam ne bëgg rek mu leer te yàlla kese tax waaw. bu ko defee bu ndax ñoom lu ñu wax gars yi dañ koy jël seen gannaaw di ko wax di ko wax mel ni te kenn du vérifier wax ji nii tegu yenu na waaw parce que salaatul faatihi ak existé na avant Seydina Cheikh Ahmad Tidiane di feeñ ak jamono radiyallahu anhu comme ni ma la ko wane nii moom ji ma ko neex dama ko wér dama ko doon dama koy fekk doon ko wér après mu ne ma bàyyi ko dem ci benn euh, euh, salaat bu ma gis ci dalaa'ilul xayraat boo xam ne njariñ la dafa bari yonent bi a alayhi wasallam ci boppam moo mën a delluwaatal ci salaatul faatihi kon nag affaire yi foog naa loolu lu ama am solo la mooy yooyu noonu yépp waxoon naa li ci am ñàkk di bàyyi xel ak xalaat te yonent bi saa saa waxul fenn ne par force salaatul ibrahimiyya kese te wax naa la waa ji wax lool fii lay wax di ubbee discours am neneen di wax alayhi salaatu wassalaam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in te loolu yonent bi saa saa loolu la leen wax. est ce que nee nañu siyax boobu formule boobu baaxul parce saa saa waxul